léegi nag kon ñu ñëw ci wàllu rëbb waaw est léegi xam nga rëbb dafa am ñaari affaire mooy ñëw rëbb direct ak fexe picc ya fa nekk ma daal di leen defal benn gatapan ci biti xaram bi ngir bu ñu gisee lekk yu bari ya ma fa def ak sama piège ya ma fa def ñu génn ci kaaba geek ci ci Makka ñëw foofu nag ma man leen a jàpp wala ma fexe dàq leen fekk leen ci xaram bi ma dàq leen pour ñu gis ndëgg sërëx ba ma leen tegal yooyu yépp nag la yonent mi alayhi salaatu salaam tere bépp luy sababal lu tax picc màkka yi ñu leen di rëbb lool da ko xaraamal kenn manu leen a jële seen place ngir buñ demee ñu daldi leen mën a rëbb kon loolu yépp mooy dañ koy tere moo tax Makka kenn du fa rëbb ah ah non noonu la noonu la ah. xam nga xadiisu Seydina kii mbokk Seydina Anas bi abu yaa ma Umayr maada fa'ala Nughayr loolu imaam Shaafi'i ba mu ciy xalaat mooy soir boobu ñuy nettal moom imaam Ahmad rahmatullah ba mu fanaanee kër imaam Ahmad ba mu demee seeti ko mu toog di ci xalaat ci guddi gi di ci xalaat di ci génn ci ay cinquantaine de masala ci xat ci wax jooju rek yonent mi alayhi salaam doon wax allahu akbar xam nga bokk na ci masala yi feeñ foofu parce que Abu Umayr muy euh, euh, frère Seydina Anas bi nga xam ne après dafa gaañu woon mooy bokkuñu ñoo bokk yaay mais bokkuñu bàpp doomu euh, Seydina Abu Talha Abu Talha al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu yonent mi aleyhi salaatu salaam mooy bi mu ñëwee seen kër rek ni ñu ñëpp gis Abu Umayr rakku Seydina Anas bi nekk fële triste mu ñëw naan ko mais Abu Umayr naka sa picc mu ndaw mi naan la def dañ ne ko sa picc dañ ne ko moom de dafa triste ndax piccam mi dafa faatu quoi yonent mi aleyhi salaatu salaam nag di ko laaj naan ñëw nag di ko dëfal naan koy Abu Umayr naka nu Ghayr nan la def picc mu ndaw mi nan la def sa picc mi. loolu noonu bokk na ci masale ji feeñ mooy est-ce que kon dinañ rëbb Madina wala déet ndax picc moom ku ko yor di ko yor sa kër moom mooy gëw ma ne naturellement la fa ñëwee amaana da nga koo domestiqué wala yu mel noonu te comme que Médine dañ fay tere ko fa rëy rëbb moo tax euh, Seydina Sa'd bi Abi Waqqas radiyallahu ta'ala ba mu gisee ka fa doon rëbb ah ka rëbb dafa ñëw daf ko da dafa ñëw daw si ci moom waa ji daw bàyyi fa lam doon rëbbe mu nangu ko nangu alatu saydi bi jël lam fa doon rëbbe yépp waa këram ñëw di kaas di wax ay ñoñam mu ne leen duma leen delloo mukk loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ma ko daganal lii moom mooy dafa tere ku fi rëbb ma dàqi ku fi koo xam ne yonent bi li muy def da koo tere mu daw bàyyi fi bagage ma leen koy delloo duma leen ko delloo fenn laa leen ko dul delloo Allahu akbar dara laa leen ko dul delloo mooy Makka yi dañuy xaraamal ku fa ku fa rëbb du rek ku aj kese lañu ar xam amoo droit rëbb amoo droit rëbb boobu moom Makka ñàkk Makka ci yem boo jógee Dul Xulayfa bu dee ku dekk koo xam ne Medina la jaam Medina wala wala fële e, e, e, yalam lam ñu jóge yaman hein wala qarnul manazil ngir ñu jóge Najd wala zaatu irq voilà jataay ba am na benn jataay mën a woon euh, zaatu kii waa Najd laa juum ne woon waa iraq muy qarnul manazil zaatu irq pour waa iraq loolu même boo xasee armal moom jeex na duggagoo ci xel bi mais amatoo droit rëbb foofu même foofu noonu nga xam ne rëbb dagan na fa amoo fa rëbb te loolu gisoon nañ gisoon nañ ci soir bi ñuy fatxu non euh, umratul Hudaybiya voilà léegi kon mooy biir Makka ci boppam dañuy xaraamal ko fa rëbb yonent mi alayhi salaatu salaam nee na moo tax picc yi Makka yi pigeon yeeg yooyu dañu am statut spécial kenn amul droit rëbb leen léegi nag masala am na mooy mais. léegi bu dee picc yi dañoo indi wenn feebar comme h 1 n loolu du masala am nañ koo traité wàll de mooy bu dee nag picc yi dañoo am di contact benn feebar boo xam ne c'est compte par day contaminé waate comme li daloon ganaar ya 2008 kantaa dëgg la du dëgg loolu man débat boobu du ci dugg parce que dégg naa <laughs> dégg naa sama sëriñ boo xam ne masoon naa ne ko fi tuddal taayooy mu ngi doon wax ci côté mu ngi woon ci siira bi Cheikh Mouhamad Hassan mu ngi Égypte euh, hafizahullah moom li ma leer mooy da cee am preuve parce que boo ci amuloon preuve du taxaw wax loolu sans preuve ndax ñoom duñ doxale noonu mooy mu ne euh, gaa yi dañ euh, benn genre politique la xam nga Égypte dañ fa ne dañ fa dañ fa abatroon ay ganaar yu bari ay mais ay enclos ganaar yu bari ñu daal di leen ñu daal di leen éliminer te temps yooyu maa ngi ko dégg mu naan nga xam ne yarum ganaar beeg yooyu industrie la mujjoon doon famille yu bari génn ci pauvreté ndax loolu di ci jàpp gaa yi créer lu mel noonu ba ñu mujj abattre yépp gaa yi mujj amuñ dara. <laughs> moo tax est-ce que <laughs> lu ñu créé la <laughs> walla déet loolu man du ma xuus ci débat boobu mais daal mooy comme lu mel noonu bu dee c'est mu daal picc yi picc yi nekk Makka ah léegi est-ce que dañ leen di bàyyi noon dañ naan non non ad dararu yuzal bu boobaa bu dee dañ ñoo war a éliminer le liñ ci war a éliminer nga xam ne yi nga xam ne dañuy xool yi nga xam ne ñoo contaminé te bu ñu leen bàyyee ñu ñu daal di contaminé yi ci des te man nañ leen bu jeexal booba lor bi dañ koy dindi mooy dañuy éliminer yooyu voilà dañ leen di éliminer bu ko defee yeneen yi mën a dund après te tamit feebar bopp bañ a law ba mën a indi lor bu gën a garaaw voilà.